farraqahu daymaani radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma fi albaabu thaalith fi al adabi wal fadaa'il fi faslun fi shukr wa minhum man yunqidhu al-murida wa huwa dhu bu'din wa lan yahiida sëriñ bi mu ngi lay wax ba léegi radiyallahu anhu ci awliyaa yi wuute gu ñu wuute seen mbir wuute comme anbiyaa yi alayhimu salaatu wassalaam amoon na ñoom la ci limaloon ay xeet yoo xam ne ku nekk ak ñoo xam ne yañu man ak ya nga xam ne yay borom bi da koy feeñale ca ñoom mu ne ba léegi ci loolee wa minhum amana ci ñoom man koo xam ne yunqidul murida day wallu di sauver al murida ki nga xam ne moo nam ma dem taalibeem bi bi nam ma dem ci boroomam waaw te aju ci moom da koy da koy sauver ba nga jaar ci moom ngir àgg ci yàlla mu nekk ci ay tolof tolof yu metti mu daal di koy sauver wa huwa te taalibe ba moom wala sëriñ bi du bu'din ku sori la taalibe ba fa mu naroo fa fa ko fa ko alkande ga a dale fa ko yu metti ya di dale mu daal di koy sauver wala yaxiidaata taalibe ba du jeng te wala sëriñ bi jengul jëm ba foofu ngir dem di ko sauver yi déedéet fi mu nekk lay nekk daal di sauver boo xam ne mu comme mu nekk dakaar subi koo xamante ne nii mu ngi Johannesburg ci taali ab taalibeem loolu it am na waaw moo tax Seydina Umar ibn al-Khattab keroog bi mu nekkee ci kaw bar bi di xutba am benn sariya benn dogu armée bu mu yónni woon ñu dem jihaad yi ndekete yoo noonu yi dañ leen a kar ñu ngi leen en embuscade mooy làqatu ci ci ronu yenn montagne ci ci wet gi di xaar ñu jàll rek ñu dal seen kaw Seydina Umar ibn al-Khattab fi mu taxaw ci minbar bi Madinatul Munawwar ala saakini afdalu salaatu wasalaam di xutba ci la gise affaire bi ci la ko borom bu wuññile lool rek mu wax ci kaw wax fi mu taxaw la wax ne yaa saariyatal jabal dal di koy wax ne ko moytul montagne ba mu moytu ko dégg ko mu moytu ko waaw ba mu ñëwee biñ génnee Seydina Ali ibn Abi Taalib radiyallahu anhu lañ ne moo ne ko waa ma yaa amiral mu'minin yow de sànq bi ñuy xutba bi ngay xutba yaa ngi yekk naan yaa mu ne ko da nga koo dégg ko waaw ñépp ko dégg kay mu ne ko daa am gis nga sariya bi fi demoon di ñu yónni moon mu dem xare ji ñoom la noon ya doon embuscade laqatu woon ci gin benn montagne di xaar ñu romb ñu dal seen kaw daal di leen këppatal ñoom nag laa doon woo noo ne le moom laa doon wax ngir mu moytu ko ba mu ñibbisee mu ñëw ne man damaa dégg yow yow amiral mu'minin yow Umar ibn al-Khattab sa baat laa dégg ma moytu la nga xam ne mooy la noon ba naroon a def est ce que kooku du lii nii waaw te ñu ñëw fii féete kaw awliya yi ndax ñooy sahabatu rasulillah alayhi afdalu salatu wassalaam mu ne kon wa minhumu am na ci ñoom man koo xam ne yunqidul murida day dimbali ki nga xam ne mooy taalibe bi wa huwa moom ci nam ma dem ci boroomam zu bondin boroomu sori la ci moom distance bu sori moo dox seen diggante te jengul jëm ci moom te taalibe ba it du jeng voilà bu ko bu ko bu ko dimbalee voilà bu ko génnee ci loolu la mu ne wa ba'duhum ya'jizu an daf'i darar an alladhi nadaahu illa fil hadar mu ne wa ba'duhum am na tamit leneen ci wàll ci ba léegi ci wute gu awliya yu wute radiyallahu am na ci ñoom ñoo xam ne koo xam ne ci ñoom ñoom ya'jizu day lottu an daf'i darar waaw ci jañal lor an alladhi wëllif ka nga xam ne naadaahu boo ko woo di ko ñaan du moom lay ñaan danaan ko ngir mu dimbali ko te boroomam tax mooy mu ñaanal ko ci boroomam boroomam dimbali ko ngir naam moom mu dimbali ko waaye lan la koy jëfe ci boroom bi moo koy moo koy may loolee moom waliyu bi mu ne koo xam ne moom manula jañal lor ki nga xam ne daa nekk fu sori di ko woo ngir mu dimbali ko di ko jañal lor du ko man illa fil xadar lu dul mu teew bu teewee daal nekk ci jataay bi lor gi di dal taalibe bi moom mën na koo ja waaw xam nga ne loru xeer wuy wadd loolu moom bu dee xeer wuy wadd moom <laughs> mooy lor loo xam ne loru baatin la lool man nag koo jañal mais bu dee dafa sori lool moom du ko man voilà waaw lii lépp ay façon la mu ne nag li am solo am na yeneen ak yeneen waaye nag mu wax la solo mu ne lakinnamal muridu du tanaadi ida taallaqa bi man yunaadi wa axsana danna bihi fa innahu bi yumnihi yuslihu jalla sha'nahu mu ne lakinnama nga ne hë kon man am sëriñ bu mel nii baa wóor na sëriñ boo xam ne saay bu ma soree <laughs> comme que waa ji nga yow yow da ngay ut sëriñ ngir lool sëriñ kenn du ko ut ngir yii yëpp mu wax déedéet sëriñ da koy ut ngir mu wan la yoon wi nga xam ne moom boroom bi xamal na ko te yow xamalu la ko pakk pakk yi ci nekk nan nga koy moytoo ba mu ba mu jàpp sa loxo teg ko ci loxo yonent bi alayhi salaatu wa salaam te ku àgg foofu mooy àgg nga ci yàlla loolu la ñuy sëriñ mais pas ay na la ma defal ay kaama na ma defal lii dimbali ma fii sama biye yi sama dem tukki gi sama tukki doom yeeg sama kii sama kër géeg non loolu taxul ñu sëy waaw boo ko waxee nag ñu bari jaaxle na la waay sa yow mais lii kese fi am ñu ne bu dee de kese fi am kon mooy dara amu fi <laughs> kon da nga wax du luy kesee ah. am na ñeneen ñoo xam ne ñu bari waaw <laughs> dañoo siiwul <laughs> ñoo xam ne ñoom ñu ngi ci lii yàlla dong waaw yàlla dong yàlla dong voilà kon mu ne kon li am solo mooy li ëpp solo ci lii lépp sëriñ bi nga xam ne moom eh, lott na ci jañ lor taalibeem ba nga xam ne dafa sori lu dul mu teew nga naan ya mu ne la lool garaawul li am solo mooy laakin na maa waaye al muriidu ki nam ma dem ci boroomam taalibe bi zu tanaadi ki nga xam ne daa nekk yi di woote ngir sëriñam dimbali ko ila ta'allaqa bu dee ne daal dinay aj xolam léppam bi man tunaadi bi man yunaadi ca kamuy woo waaw kamuy woo ngir mu dimbali ko ah ndax moo ko gën a jege yàlla mooy comme tawassul gi rek di ñaan borom bi di jaar ci kii ngir mu dimbali ma mu ngir mu dimbali la wa ahsana zanna ba pare mu rafet njortu bi ca sëriñam waaw ndax boo ñaawee njortu ci moom de toute façon mënoo jariñu ci moom dara moom du ci yóbbu la ci yàlla du ci leneen man da ne waaw wa ahsana mu rafetal azzanna njort la bihi ci moom fa innahu na xam ne moom de bu yumnihi ci ci mbaaxu borom bi képp waaw ci li nga xam ne mooy mbaaxu borom bi ak yombalam kese ab barkeem kese moom borom bi tabaaraka wa taala yuslihu dina yëwënal jàlla màgg na sha'nahu mbiru taalibe boobale la woo sëriñ bi léegi nag se taalibe ba foog ne sëriñ bee ko def ndekete sëriñ bi yëgul sax li xew comme que aj na xolam ci moom gëm na li mu koy tukkeelal di ko jële ci boroomam li mu koy wax te boroomam di ko jaarale ci moom sëriñ bi gëm na loolu le dëggoog moom boroom bi dëggoog moom même fa muy jàpp ne sëriñ bi na ko mën na ko ay ndax mën na koo dimbali waaye dara sëriñ bi yëgul sax li xew boroom bi ci baaxam tong ci lay yéwénal mbiru taalibe ba moom nag taalibe bi day yaakaar ne sëriñ ba la waaw ndekete yoo sëriñ bi yëgut li xew bu ñëwoon laaj ko danaan ko loolu yëguma ko woon <laughs> mu jaaxle waaye nga xam ne waaye daa war a xam ne même mu dee li sëriñ bi sax di def que ak bi mu deful loolu lépp yàllaay def wallahu xalaqakum wa ma ta'malun waaw waaye nag waxoon na la boo santee al mun'imu kii xéewale santal ki nga xam ne moom la jaarale xéewal gi ci yow sant ko te mooy sëriñ bii mu la booleel ci moom la ko jaarale voilà kon mu ngi noonu man lam yashkuri naas lam yashkurillah gisoon nañ xadiis boobu ku dul sant nit ñi sëriñ bi la sa boroom booleel mbir yi mu lim lay jox di jaare ci moom santal boroom bi te sant ko waaye naan bon man dara non loolu waxoon nañ la même bu dul sax ci wàllu woowu am amu àddina kese ki borom bi jaarale ci moom mu agsi ci yow waroo waroo comporté woo moom lool rawatina ki nga xam ne moom moo lay yóbbu ci sa borom azza wa voilà <coughs> léegi nag muy wax ba léegi léegi kon mooy loolu da ko cee dolli ngir bam ne am na ci ñoo xamante ne ni moom ku sori manuñ laa dimbali mu leeral la li am solo voilà léegi nag mu continuer ci wa minhum yi am na ci ñoom ci seenu guute mu ne wa minhum man yuslihu al-murida bi nadratin faqat wa lan yabida mu ne <clears throat> wa minhum am na ci awliya yi radiyallahu anhum man koo xam ne yuslihu al-murida day yëwénal mbiru taalibe bi mbiru ku namm jëm ci boroomam bi nadratin ci xool kese faqat benn xool bu mu la xool nga defaru walla yabi daata taalibe boobu mu xool benn xool dootut alku ba faw mukk waaw <laughs> boroom bi moo def am na nit ñoo xam ne bu ñu la xoolee ne jàkk defar nañu la waaw defar nañu la yow xaw ma kan mais dootoo yàqooti jeex na doo alkooti waaw mu ne wa minhum lmuslihu xaala labdi wa huwa minhu jaalisun am bu'di mu ne wa minhum am wa minhumu am na ci sëriñ si ci borom bu awliyaa yi radiyallahu anhu ci seenu guute ñu koo xam ne moom almuslihu day yéwénal xaalal abdi état wu jaam bi état wu taalibe bi état wu ki nama jëm ci borom bi wa huwa te kat minhu moom jaalisun an bu'di mu ngi toog moom fu sori mooy toogaloo moom sax fu sori la nekk fii la nekk di defar xam nga kee moom da doon kam ñu wax ñu ko waxoon kooku daa nekk ci problème di ñaan ñu dimbali ko mu dimbali ko ci lu sori waaye kii mooy famu mu ne daf koo sori taalibe baa nga Europe moom mu ngi fii senegal waaye mu ngi defar ay jikkoom en distance waaw parce que borom bi da leen di wuññil yooyu waaw da leen di wuññil distance yi teg ko ne ba pare may leen ñu accéder ci seen xol xam niñ koy defaree waaw Allah